mooy est-ce que nit àjjuma mën naa jot benn waaye xutba boo pare mais moom jiitewul keneen a jiite dañ naan lool moom du sunna loolu du sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam du sunnaay saxaaba yi radiyallahu anhu ki doon xutba mooy julli sauf que léegi nag mu des question bi ci tegu ca ca ca tontu léegi léegi kon mooy du gaay julli gaay du baax nan la non julli ji dima baax insha allah julli ji dina baax mais sauf que mooy ni ko defee noonu comme ñu ne waa ji bon imaam bi mënula xutba <laughs> pour x x raison <laughs> ñu ne non imaam bi mënula xutba ah. léegi dañuy ut koo xam ne moom xatib la waaw koo xam ne moom vraiment c'est un vrai xatib moom moom xam na règle xutba yi mën na discours def discours wax ak nit ñi def benn sermon kook man na ko ñu ne ay ci kon léegi waa ji def mu ne nga ne kon bon ñu ne kon ni ñuy def bon yow imaam comme que mënoo xutba léegi waa ji mooy xutba après yow nga jiite léegi waa ji xutba ba wàcc in uri illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi wa ilayhi unib pare waaw ñaanal gaa yi ba pare après mu wàcc imaam bi dem taxaw jiite mooy loolu moom du sunnaa yonent ma lay saat saam mais nag du ñu àgg ci ni julli gaa yi baaxul parce que xutba bi am na te julli ji am na mooy manuñ ne lii gaa yi julli wuñu mooy jiite na leen julli na leen julli nañu julli gi wér na mais loolu nag du na mooy bu ko kenn def nag naan bon yow comme que nee nga baax na daal saa yi waaye man du loolu du man maa baax na dafa baax mooy ne julli ji lañ la wax yàqul mais kooku xaalafa sunna te nag laysa fi xilaafi sunnati xayr waaw wuteeg sunna moom yiw bi ci nekk mooy nag sauf que mu ngi mel ni yonent bi alayhi salaam di di doon doon doon doon doon jàppe ni mu doon jàppe ku jàppewul noonu mënuñu ne waa ji jàppam baaxul te mu raxas yi yi nga xam ne ñooy farata mais defewu ko ni ko yenenti ma lay saab-saab noonu defe mooy kooku moom xaala xaalafa sunna li gën te li gën a mat te lool mooy li mooy li nga xam ne mooy li ràññeeku jullit bu ne noonu nga war a def mooy xam yonenti ma lay saab-saab jaamu yàlla gone naka la ko doon defe ma koy defe noonu mais nag bu dee ne jàpp nag ah raxas na xar kanam gi yépp tooy na fi mu war a raxas yépp raxas na ko raxas na loxo yi jóge ca baaraamu loxo ya ba ci conc wi mu lépp tooy tamimul maa yi tooy na def na yooyu yépp masaa bopp bi yooyu raxas tànk yi kooku mënuñ ko ne yow sa jàpp baaxul mooy jàppam baax na waaye nag gidoon naa façon win bi ni koy defe loolu moo tax dafa am solo voilà léegi kon moo tax kooku masala boobu dañ naan gars yi seen àjjuma baax na waaye nag lool bu ñu ko defati quoi waaw bu dee dalee na daloon benn bés wala mu nekk loo xam ne ñàkk pexe la bu dee ñàkk pexe moom loolu moom moom amul benn ngaañ mooy waa ji dafa xutba ba pare <coughs> mu am ngànt pour mën a jiite waaw par exemple mu am coup xaw ma coup de fatigue après bi dafa pare rek bi muy bi muy wàcc rek daal di daanu noonu gaa yi jàppoo ko yóbbu lool duñ ne léegi àjjuma ji tas na non da kenn lay jiite te bu boobaa julli ji baax na wallahu taala alam